loolu mooy mbir mi waaw ah, ñoom loolu lañ wax quoi foofu lañ ko teg moo tax ku mel ni ñoom imaam al-Iraqi ñoom ñëpp loolu lañ wax même bu dee ne euh, euh, euh, wax na comme li wax sànk rek te ñoom imaam al-Hafiz na Hajar doon ko wax sànk sëriñam bi ah kene la salaata boobu yahtamil an yuraad fala yashra hina idin fi salaatin inda iqaamati salaat mooy nit ki bul tàmbali benn julli bu dee ne taxawal nañ li nga xamante ne mooy mooy noddu nañ non iqaam nañ mu ne wa yahtamilu man na yenu an yuraada fi'l euh, fala yastaghil bi salatin wa in kaana qad shara'a fiha qabla al iqama bal yaqta'uha al yaqta'uha al musalli li idraki fadilati euh, euh, li idraki fadilati at mooy tahrim bi waaw aw anna tubtilu bi nafsiha wa in lam yaqta' al musalli waaw mu ne yaxtamilu kullan min al amrayn imaam al hafiz al iraqi rahimahullah mu ne man na yenu ko ne mooy day naan la yow bul tama bu ñu no iqaamee bul commencé benn julli waaye day yenu ko ne bul bul soxlaal sa bopp ci beneen julli bu dul bi ñu taxawal kene waa bés boo nekkee boo fi tàmbalee benn julli même bu dee laata ñuy iqaam la il suffit noddukat bi commencé iqaam yow dangaa war a dagg sa julli joojee mu ne loolu mën na koo yenu ngir lan ngir nga mën a mooy ngëréew gi nekk ci eh, eh, fekke allahu akbar takbiratul ihram boobu dafa am ngëréel bu mag waaw moo taxoon nag kii eh, Ibrahim an-Naxa'i dañ koy wax ci moom mais Ibrahim ibn Yazid an-Naxa'i waaye Ibrahim at-Taymi da doon wax loolu que rahmatullah alayhima ñoom ñoom dëkkoon fële ca Iraq ay xamante woon nañ mu ne gis nga nit ida faatatuhu nit koo mën di gis bu dee rëcc ko takbiratul ihram ma imaam yi mooy allahu akbar bi imaam bi def ci jàkka ji képp raw na la kooku foo déggati moom ne ku baax la yow bu ko seede rakkil sa loxo ci ci ci ci ci ci ceerli on naa la gis nga barem boobu barem boobu sawaay buñ ko binaatoon léegi nii kan ngay naan kan ngay wax ku baax fii ngay naan ku baax la koo xam ne mooy allahu akbar bi imam bii def buy commencé julli allahu akbar yow bu la rit yi fekku la ci nga def bi mu ko defee après nga def koog moom yow kuy seedeeti ne baax nga yow bu ko seedee la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wala maa ngi fàttala Cheikh Seydina Omar loo hafizahullah yasal nekk kër bi ñu déggee lool suñu sëriñ doon ñu ko wax da fàttali lool ci njàngale bi ay côté ay année deux mille huit deux mille neuf côté deux mille sept deux mille huit deux mille neuf quoi jàpp deux mille dix quoi intervalle boobu loo entre deux mille huit deux mille dix ñu nekkee di waxtaan noonu këram ba julli di jot soy nañ ko jël dem Suwayd bala ñu Ibrahim an-Nakha'i Suwayd di exclure i nañ gaaw saway dem ci julli ji balaa Ibrahim an-Nakha'i di ñu exclure ci mbaaxa es <laughs> bu fi imam bi ne Allah akbar fekk ñu ngi de <laughs> ah, waaw kon nag niñ leen jóg daal di dem quoi <laughs> Allahu akbar Allahu akbar voilà kon mooy loolu mu ne mën na nekk waa ji bu dee da nga doon julli waa ji daggal sa julli bi par nga daj ngëneel gi nekk ci tàmbaleeg imam di dab fadilatul allahu akbar bi wala boog wala même boo ko daggul sax koy tappulu bi naf si a julli ko mooy yàqu mooy en fait nga koy dagg même boo ko daggut moom dagg na boppam il suffit noddukat bi iqam dagg na yàqu na waaw même wa in lam yaqta al musalli mu ne lii lépp wax ji da koy yem waaw waaw <laughs> waaw waaye bi mu waxee lii da koy yenu nag man li ma ci jaaxal moom al imaam al hafiz al iraqi ba pare mu ne waqat baalaxa jéggi na tayoo nag ahlu zahiriya nag mooy zahiriya yi nag mbokk imaam daawud ji ak imaam nu hazmi ñoom këne ida daxala fi rak'atayil fajri waaye ji <laughs> bu commencé di julli ñaari rakkaay fajar yi aw xayrihima wala yeneen minan nawaafil ci yeneen yeneen julli yi yeneen fa uqimatil farida ñu daal di iqam ngir farataay julli boobee batalati rakaat ar ñaari rakkaayam yi def daal dina yàqu. wala fayida la wu fi ne yow sallima bi ñu ne ñoom de façon jarul amul benn njariñ waa ji naan day asalaamaaleykum comme fekkoon daa taxawoon doon tari. rek waa ji commencé xam alhamdulilah jarul ma asalaamaaleykum de toute façon julli ji yàqul na boppam léegi lan lay def <laughs> léegi mu ne <laughs> bu dee nag dem na nag ba julli ji ah ah loolu day yàqu même bu julliwul même même bu ko daggul affaire bi yàqu na jarul muy sëlmal waaw sauf que xam naa nag fii lay wax quoi fii nii lay wax sûrement waxam ji fii la. lim naan baala jéggil na dayo zahir yi mooy le fait que mu ne même ñoom dañu ne même bu dee ne sëlma la ci def mooy waa ji day naafi <laughs> par exemple nañ jël taa fajar mu doon ci julli fajar ñaari julli fajar yi commencé di naafi la ko di di taaya quoi bi muy taaya rek noddukat bi commencé allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah sanan na Muhammadan rasulullah bu commencé rek julli ji yàqu na même bu dee sëlmalagul te sëlmal kese desaw foog naa nag lii lay wax parce al-imam al-hafiz al-iraqi ne man nag li ma jaaxal ci gaa yi <laughs> mu ne lii moom lii <laughs> après nag ñu teg ci ñoom zahiri <laughs> mu ne après bu demee nag ba matal euh, euh, julleek imam bi farata bi bu ko soobee nag mu ñëw daal di mottali affaire bi <laughs> bu ko soobee mu bañ koo de mu ne wa hada ghulun minhum fi suura waaw man fii moom ëppal gi fi ma ko jàpp mooy yii nag ak ëppal la ci ñoom fii mais diñ ne bu dee waa ji dara defawu ko xayru salaam mooy mu ne asalaamaaleykum waa ji taaya na dem baraat asalaamaaleykum waaye <laughs> noonu kat bi allahu akbar allahu akbar gaa yi ne aywa sa julli yàqu na jarul sax ngay sëlmal jógal <laughs> mu ne mais fa layta shari ayyuhuma atwalu zamanan muddata salaam yow muddata aw aw aw aw aw muddata iqamati salat mu ne ay way man bëggoon naa xam ay way way way way waa lan moo gën a yàgg ah lan moo gën a yàgg laa wax <laughs> mooy jamono ji mu naan assalaamu alaykum wala jamono ji waa ji parce que waa allahu akbar allahu akbar yow kii sëlmal a ko defee bu nee allahu akbar léeg-léeg bala moo daane loolu waa sëlmal léegi nga ne waa ji war allahu akbar allahu akbar waa ji yàqu na sëlmal a ko defee woon mais na léegi na sël na na na na na si loolu mooy la <laughs> waaw <laughs> mu ne li am ba des mooy waa ji mën naa mën na sëlmal jóg fekk waajee ñi iqam ba léegi pareegul mu xool gi nekk ci xaal bu mat voilà voilà loolu la quoi <laughs> hein waaw waaw léegi loolu euh, mooy wax ji quoi te léegi nag ginnaaw lii kon gis nañ lëkkaale bi yi gis nañ yi nga xam ne ñoo nekk ci loolee euh, moo nekk ci loolee léegi kon gis nañ léegi nag ñu ñëw waaw akbar euh, léegi mu des euh, léegi nag nañ ñëw ci ma ah, ci ci ci kii bi quoi mooy léegi nag wuute bi am wax yi am wax nañ la neuf wax la mooy waa lan mooy attey gis nañu hadith moom ni wax daal leen la salata ida uqimatis salat fala salaata illa al maktuba bu ñu iqamee ngir benn julli amatul julli booy ta booy def naafila booy def loolul farata bi nga xam ne moom la ñu iqaamal waa léegi lan mooy àtteey e, ñëw di la fekk ñu ngi iqaam wala ñu iqaam ba pare nga xam ne jullee te wala ngaa ngi dégg waaye e, e, kii bi ngay ngay njëkkante ngir dóor ci sa ñaari bàkkaay fajar par exemple comme yu mel noonu lan mooy àtteey boroom xam-xam yi daal di ngiy wute ci neuf fois juróom-ñeenti wax wax bu njëkk bi mooy dañ koo sib te mooy waxu ñoom imaamu Nawawi ñoom imaam al-Hafiz boo gisee ñoom loolu la wax waaw kene dañ koo sib te lool ci saxaaba yi radiyallahu anhum nañ ko Seydina Umar ibn al-Khattab doomam Seydina wa ah? am na nag wuute bu am ci moom naka noonu nettali nañ ko Seydina Abu Hurayra même bu nee ne Seydina Abu Hurayra li gën a dëgër ci moom mooy wax ji ànd ak waxu zahiri yi waaw wax bi ànd ak waxu zahiri yi këni ma kooku ah dara fii laa wax këne kooku benn jullee ci tut amati waaw waaw benn julli kon daal nañ jàpp wax jooju ñii dañ ne dañ koo sib waaw dees koo sib tuddal nañ la ñi nga xam ne ci ñoom lañu ko nettalee daal di koy toxale ci ñoom waaw léegi bu dee ci taabi'ina yi jëli nañ ko ci ku mel ni nettali nañ ko ci Urwatu ibn Zubayr ak Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin ah, ak tamit ñi nga xamante ne nii waaye it nettali nañ ko ci Ibrahim an-Nakha'i Ata ibn Abi Rabah ak Tawus ah, ak ah, Sa'id ibn Jubayr Ah, loolu ci taabi'ina yi jël nañ ko tamit ci borom mazahib yi Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri Abdullah ibn al-Mubarak imam ash-Shafi'i te moom la ñoom moom lañ la wax léegi ne imam an-Nawawi waa Shafi'i loolu lañ dëgëral waaw naka noonu al imam Ahmad jël nañ ko ci moom ak Ishaq ak Abu Thawr imam ah, Ahmad nag du ñu wute ci moom ñeneen ñëw lu tax ak al imam Abu Thawr ak Muhammad ibn Jarir at-Tabari imam at-Tirmidhi moo nettali lii ci ñoom ne at-Tirmidhi ath ah waaye euh, bon imaam as-Sawri li euh, mu nettali loon imaam Ibn Abdul Barak an-Nawawi ñoom dañu doxoo rahmatullahi alayhi ma teq def nañ teqantal ci waxam. que ne non imaam as-Sawri à vrai dire li wax mooy bu dee ne nit ki day ragal day ragal benn rakka bu ñu ñu ngi taxawal waa jee ngi iqam waaye ragal na ne bu fi continuer julleen ji benn rakkaay imaam bi dina ko raw bu boobaa loolu la wax bu boobaa na arrêté daal di dugg ak ñoom ci julli ji bàyyi sunnatul fajar bi nga xam ne julli fajar lool ñaari rakkaay fajar yi nekk waaw bu dee ne nag ragalul mu raw benn rakka bi raw ko ndax dégg na imaam bi commencé waaw waa ji iqaam na bi muy iqaam moom daa commencé julli waa ji ñëw di iqaam léegi ñu imaam bi dugg mu dégg ko maan alif lam mim zalika alkitabu la rayb fiihi saa yi ah kii moom xam naa pareegul xaaral kon mën naa fee àggale sama julli mu julli sëlmal fekk imaam bi mu ne bu dee loolu jàpp na loolu garaawul kooku mën naa def loolu voilà loolu la al imaam as-Sawri wax ñaareelu wax bi kon ñii dañ ne dañ koo si ñu ne ñoom ah daganul waa ji di dugg ci naafila bu dee ne taxawal nañ li nga xam ne mooy. julli ji nga xam ne mooy farata bi ñu war a def waaw loolu nag que ça soit rakkaay fajar ak leneen a ci yem waaw lii mooy ñaareelu wax bi <laughs> am ñetteelu wax boo xam ne dañ ne lool euh, saaxibu tamhid mu ngi koy nettali ñu ne bu dee ne ñoo julli ji nag julli suba la bu dee ñaari rakkaay fajar yi ñoom euh, fekk imaam bi mu ngi jox fi farata bi di jiite loolu garaawul loolu imaam Ibnul Munzir moo ko nettali ko ci Ibnu Mas'ud ak Masruq jëla ko tamit ci al-Hasan ibn Yasar ñoom Mujaahid ñoom Makhul ak Hammaad ibn Abi Sulaymaan te lii nii eh, eh, eh, ñoom dañoo def que ne bu dee sunna bu dee fajar la bu dee ñeneen julli waaw mais bu dee fajar moom mën naa continuer quoi même bu dee imaam bi mu ngi ci farata bi voilà ah. mais ñoom xadiis bu bi ñuy dëb dadoo dëgërul xadiis bu la boo xam ne imaam al-Bayhaqi moo ko solo mais sayna Abu Hurayra dana yoneen saa sam nee na idaa uqimati salaa fala salata illa al-maktuba illa rak'atay subh mu ne bu ñu taxawalee julli amul julli doo julliwaat lu dul farata bi ba mu des ñaari rakkaay suba voilà mais imaamul Bayhaqi ci boppam rahimahullah dana xadiis bi yokk boobu moom amul tosaan te loolu daa wuteeg xadiis bi ñu waaw imaam al-Bayhaqi ci boppam daal dinay solo jële sayna na Hurayra boo xam ne boobu dane dañoo woo ida aqimati salaa dañoo yeneen saasam dane bu ñu taxawalee julli fala salata illa al maktuba amul julli lu dul bi ñu taxawal farata bi ñu ne ko qiila ya rasulullah wala rakatay fajr mais même ñaari rakkaay fajar mu ne qaala wala rakatay fajr même bu dee rakkaay fajar la amul waaw même bu dee ne am na benn euh, ci càllale bi muslim na Khalid az-Zinji dañoo bon boroom xam-xam yi am na ñu wax ci moom quoi waaye imam Ibn Hibban dëgëral na ko euh, daal di koy euh, laye ci moom ci saxiixam waaw atot lii moo ànd ak lee waaw parce que eh, Abdallah ibn euh, kii ibn euh, Buhayna la la nee na fajar la woon waaye ji julli yeneen saa sa ñëw taxaw am lu mu wax ak moom xamuñu lan la ñu pare ne mu ne ah nee ndax da ah, ah, suba ñaari rakka la kon loolu manuñu ne loolu bu dee loolu dara newu ci ñeenteelu wax bi hmm? ñoom ñu def benn teqantal que ne non bon naa fi la bu dee taxawal nañ julli mooy dañuy xool est-ce que ci jàkka ji la ko waa ji di jullee wala ci biti ak tamit est-ce que dañuy ragal waa ji rak rate benn rakka mook imaam bi wala déet te lii mooy waxu imaamu Maalik moom siiw na ci imaamu Maalik rahimahullah ndax dane bu dee nit ki daa dugg ci jàkka ji moom bu dee ci jàkka ji la dugg na dugg ànd ak imaam bi te bu mu fa nekk naan bon imaam bi gis naa li muy tari gudd na wala waa ji nodd na yow dugg nga fekk waa yi noddu ngay njëkkanti naan kon naa julli ñaar mu ne déedéet bu dee ci biir da ngaa dugg ci xaal yi na bu non bu ko julli ñaari rakkaay fajar waaw. bu dee na nag du bëggoo ci jàkka ji yow sa kër nga toolu dégg waaj ji allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah mu ne bu dee comme foofu la te yow ci côté jàkka ji nga ci <laughs> nga dëkk doon waajal rek dégg i te jullee goo ñaari rakkaay fajar yi te ragaloo imaam bi daal di lay rëcc ci imaam bi. boobu na ko julli mais ci biti jàkka ji ah waaw waaye nag bu dee day ragal benn rakka rek daal di koy raw bu boobaa déedéet bu mu ko def na dugg ci jàkka ji daal di julleek moom yi mooy ñeenteelu wax juróomeelu wax ñoom dañu ne mooy bu dee ne nag waxuma benn rakka mais daa ragal ñaari rakka moom raw mooy ñaari rakka yi imam bi yépp raw ko bu boobaa mais parce que ñi ne bu dee benn rakka la grawul parce que après dina am gëneelu mbooloo mi waaye lii moom dese naa dëgër quoi <laughs> waaw <laughs> waaw bu dee ne jàpp na ne ñaareelu rakka bi bu fi nekkee di continuer di wala di julli ñaari rakkaay fajar yi ragal na ne imaam bi dina fi ñaareelu rakkaam rukoo bi dina fekk imaam bi yëkkati boppam te mooy rakk boobu raw na ko bu boobaa nag bu mu ko def sinon bu dul lool rawna ko <laughs> loolu rakkaay fajar yi mais na ko def xaarijal masjid ci biir jàkka ji après mu dugg julleek imaam bi te eh, mooy waxu imaam imaamu Abu Hanifa en tout cas ak xanafiye yi rahmatullah alayhi eh, eh, eh, loolu yal imaam Bar moo ko nettal imaam an-Nawawi nag na ne moom imaam ah, ah, kii ah, Ibn Abdul Bar kii al xanafiye al imaam Abu Hanifa comme al-Awzaa'i la bi nga xam ne wax ji nga xam ne ñu ngi la koy wax léegi moom loolu la wax parce que imaam an-Nawawi bon euh, dafa wax ci al-Minhaj léegi ñu wax la ko bu ko defee bu ñëwee dañ naan la moom la la imaamu Nawawi wax léegi parce que dane imaamu Nawawi dane hmm? ci al-Minhaj mu ne xoolal <laughs> mu ne euh, kii mu ne fii nahyu mooy xadis bi mu koy kii waqat uqiman mooy après mooy xadisu la salata euh, bu ñu taxawalee julli amul julli lu dul farata yi al xadis sayna Abdullah euh, Abdullah lu tax tout le temps may kii euh, euh, Ibn Malik Ibn Buhayna bi rahmatullah alayhi ñoom la doon boole di shara quoi mu ne lii moom day wane daa leer naññ fiihi nahyu sarih an iftitaahi naafilatin ba'da iqaamati salaat fii moom da cee nekk tere goo xam ne bu leer naññ ci di tàmbali ak julli eh, ab naafila fekk yow taxawal nañ li nga xam ne mooy farata bi sawaa'un kaanat raatiba eh, kë moo xam ne moo xam julli bu raatiba la mooy mu leen nii comme ci kii ni mu tudd fii rek waaw. moom laa am sunnat euh, tilkan sala aw ghayriha mooy ci riyaad bi noonu la ko waxe mais fii minhaj bi na ne wala mu nekk raatiba mooy yi nga xam ne dañuy takkaloo ak julli joojee nekk seen sunna nga boole leen comme niñ ko fi gisoon ci seen bunt hmm? wala déet waaw mu ne loolu moom benn la waaw ka sunnatu zuhri ko sunnatu subhi comme ñaari rakkaay suba bi mooy yu fajar yi laata ñuy julli farata bi wa zuhr ak euh, tisbaar wala asr ak takusaan aw ghayriha aw ghayriha wala yeneen yu dul wa hadha mu ne li madhabu shafi'i mooy madhabu shafi'i al imam wal jumhur ak jumhur rahmatullahi alayhim mu ne wa qala abu hanifa wa ashabu idha lam yakun salla rak'atay sunnatu subh sallahuma ba'da al iqama fi al masjid ma lam yakhsha fawt ar rak'ati thaniya ñoom nii lii lay wax ne ñoom mooy wax biñ génn moom mooy biñ la wax léegi moom da da koo nettali ne loolu ko quoi mooy bu nee ne ragalul waa ji julleegul woon ñaar ràkkaay suba yi fajar yi ragalul euh, da ko jur mën na ko julli ci jàkka ji fekk ragalul euh, euh, ñaareelu rakka bi rëcc ko waaw mu ne wax qaala Sawri mu ne as-Sawri nag nee na maalam yaxsha fawda rakaatil uula moom la ne fekk rakk bu njëkk bi lay ragal waaw waaw léegi bon léegi kon nañ ñëwaat dañ fiñ tolloon ñu ngi woon kon ci juróomeel bi voilà mooy ñii lan lañ waxoon ñoom dañ ne bu dee waa ji day ragal ah ña raw te mooy waxu sawri bi moom la imaamu kii wax nii al al al imaam al al nawawi moom la wax euh, kii boog al imaam abu xanifa bi mooy raw ñaari rakka raw la voilà bu dee lool ngay ragal. waaw loolu moom na leen julli mais bii da ne xaarijal masjidi mais imaam euh, ci euh, kii euh, da ne an yi gën loolu man nañ ko julli ñoom sax ci jàkka ji voilà kon mu ngi noonee léegi sixième wax bi ñoom ñu ne ñoo non mën naa julli ñaari ci jàkka ji lii mooy waxu imaam Abu Hanifa bi moom la kii tudd tudd léegi imaam an-Nawawi parce bi moo lii différence biñ génn mooy da ragal ñaari rakka imaam bi raw la bu ci nekk waaye kii dana la man nga koo julli yow ragaloo loolu man nga koo julli ci biir jàkka ji mooy bu biñ bii alors que biñ jógee dana non ci jàkka ji nga koo julli rek mooy différence voilà biti jàkka ji am nañu ko nettali ci Seydina Abu Hanifa waaye it biir jàkka ji imaamu Nawawi loolu la ne moom imaam Abu Hanifa loolu la wax te mooy bi que ne na julli ñaar yooyu ci biir jàkka ji bu dee ragal na. Euh, ragal bu bu euh, euh, suuf bu dee ne daa ragal rakk bu mujj imaam bi daal di koy raw voilà suuf loolu bu dee ragalu ko mën na ko faa julli kon wallahu taala alam loolu mooy lii allah léegi juróom ñaareel bi ñoom ñu ne noon ci biir jàkka ji la koy lay jullee ñaari rakka yi waaye mën na koo julli feneen tamit ñoom dafuñ tàppantal diggante biir jàkka ji ak biti ah sauf bu dee ne daa ragal benn rakka bi daal di koy rëcc bu imaam bi te lii mooy waxu imaam Sufyaan as-Sawri ah, waaye imaam at-Tirmidhi da ngay gis lim doon nettali sànq imaam at lim nettali ci kii daa wuteeg li quoi imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi moom dane imaamu tir kii as-Sawri ah, daanaka contraire bii la voilà voilà moom dane wa bihi mooy dane wal amalu ala hada inda ba'di ahli al-ilmi min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrihim idha uqimat as-salat an la yusalli ar-rajul illa al-maktuba waaw mu ne lii ci la boroom xam-xam yi wax que ne euh, lenn ci boroom xam-xam yi ci sahaaba yonent bi alayhi salaam kene buñ taxawee julli amul beneen julli bu góor gi nit ki di julli lu dul farata yi mu ne wa bii yaqulu a as-Sawri imaam Sufyaan lii la wax wa Ibnul Mubaarak wa Shaafi'i wa Ahmad wa Ishaaq xam nga lii wute na kon li nga xam ne moom euh, moo euh, wax gii nii hmm, yay nettali la yoo xamante ne al imaam na Abdul Bar moo ko tudd lii ñii ñuy wax nii quoi waaw kene waa ji da ko julli ñaari rakka yooyee ki jàkka ji eh, ji wala feneen soo ko dee daa ragal benn rakk raw ko mu ne loolu mooy waxu imaam as-Suf Sufyaan as-Sawri mais gis nga see dane non waajibum julli léegi kanta huitième wax bi mooy da leen di julli ñoom ñaar grawu na non da di julli même bu dee julli imaam bi yépp raw na ko lii moom wax ju tumuranke la <laughs> euh, imaam bi ñu naan imaam Ibnul Jallab bokk ci Maliki yi moo wax lii mais wax jii moom wax la joo xamante ne ju ju ju ju parce que yow yaa ngi ci naafile gi ñuy xam nga nekk di di di di jullim naafila ba quand même risque xam nga ne yow ba ñaari parce que imaam bi jullim daa gaaw yow am na nu sa jàpp di gaaw di xaw a kiiwe rek boo moytul doo ko fekk di tuut fekk nga musulman bu yàgg yow léegi ñu étape ngay permettre sa bopp mu leer la nga ñëw non garaawul julli la ko même bu dee da lay ra mais lan moo taxoon nga ñëw ci jàkka ji. ak lan moo tax ñu yoonal julliñ mbooloo loolu yëpp nga raté ko parce yow te farata gee tax nga nekk di toppatoo ay naafila ba tax yow farata gi nga waroon a jullee imaam bi mu raw la luy moom mooy wax yoo xamante ne dañ koy nettali mais jar da bàyyi xel wallahu taala alam <laughs> léegi neuvième wax bi <laughs> ah ñoom dañ ne bu dee waa ji daa dégg iqaam bi amul droit dugg daan day julli ñaari rakkaay fajar yi ak yeneen yi naafila yëpp ah. bu mu ci mën doon tisbaar tàkkusaan leneen moo xam ci biir jàkka ji la nekk wala ci biti bés bu ko defee kooku mooy na yàlla te loolu la zaahiri yi di wax te moom lañ toxale eh, imaam Ibn Hazm dane imaamu Shaafi'i lii la wax ak jumhuuru salafi la wax ah <laughs> waaw <laughs> te imaam al-Qurtubi nee na Abu Sayyidina Abu Hurayra lii la wax ak ahlu zaahir que ne waa ji bés boo déggee ñuy nodd benn julli mënatu la fasu boo ko defee it amul sens da ngay sa bopp rek waaw loolu moom amatul waaw <laughs> amatul te wax wax ji en tout cas moo gën a dëppook xadiis yi li xadiis bi lafzu laa salaata bu dee sixa ab sixa lay dàkk mooy wér mooy xadiis mooy lii nii day nekk loo xamante ne mooy lii gën a lëng bu boobaa voilà waaw loolu day gën a dëgër ci boobaa waaw bon ñële nag ñenn ñi surtout ñu bari ci ñële doon wax naan non c'est que li tax doo dagg julli ji parce que borom bi da ne euh, euh, wala tubtilu a'malakum te bu leen yàq seen julli yi waaw. léegi dañ naan leen mais sariya bi leen wax loolu bi leen ne bu laa tubtilu te loolu mooy seen julli yi bu leen ko yàq mais moom moo leen ne bu lii amee julli amatul jeex na. ki leen waxoon loolu moo ñëw ne leen bu dee lii la cas bii moom julli daa amul waaw. kon loolu muy neuvième wax bi te mooy waxu ñi nga xam ne mooy zahiriyya yi fala wax yi <laughs> tëje ak nettal imam al-Qurtubi nee na Seydina Abu Hurayra lii la wax ah voilà lii moo dëgër ci moom ah waaw que ne bu fi moom ku fi julli papa lii am ñu nodd non ah nodd ñu ngi xam ngay julli yow de toute façon sa julli yooyu moo taxoon sànq ñoom imam al doon wax naan gars ñoom zahiriyya yi nag ñoom dañoo dañoo man dañoo ëppal ci dañoo baala xam yéeg bi nga yow saa julli ji lay yàqu mais bu la dese woon sëlmal sax waaw loolu nag euh, amaana moo dara seeta koo xam ne sëlmala ko defe rek julli ji yàqu na ah, waaw xanaa ci ñëw dégg di commencer waaw mais léegi ki nekk ci biir nag julli ji bu boobaa insha allah euh, ginnaaw wax yi ñun liñ jàpp léegi ñu ñu ñu tënk affaire bi ngir tëj mooy liñ liñ jàpp ne moo gën a dëgër mooy yow bu dee nit ki daa commencé noddukat bi daa commencé bi iqam yow même boo julliwul que ça soit ñaar rakkaay fajar yi wala beneen waxtu ci waxtu yi tahiyatul masjid laay def non bu ko def parce que bu ngeen xam imaam day nii nga xam day day day kabaar nii te loolu moo tax ñu yoonal julli mbooloo ñaa ñëw yi voilà kon bu boobaa bu ko def mais léegi mu des beneen cas parce que na beneen cas lii nag mooy nga nekk ci biti jàkka ji nga nekk ci biir jàkka ji li ñuy wax nii moo ceema que ne boo xam naa imaam boobu moom eh, julleen guddi na gudd na kon bon ek ñu nga iqaam dégg naa ñuy iqaam commencé gu ma woon julli naafila mais naa ko julli après dab ko dañ naan la déedéet ndax ndax hadis bi bu julli laa ida uqimatis salaat fala salata illa allati uqi illa allati ci yeneen riwaayé bu ñu taxawalee julli amul benn julli bu ñuy julli lu dul dañu taxawal benn léegi mu des beneen cas waa ji daa commencé julli di naafila rek noddukat bi noddu waaw bu boobaa nu muy def ñu ne la bu boobaa moom mooy seet bu dee ne li ko dese ci julli ji bariwul léeg-léeg sax balaa noddukat dee pare imaam bi naan sawwu sufuuf atimmu sufuuf haazu baynal manaakibi wal aqdaam wa suddul xalal wa liinu bayna aydi waaw defar leen sàppe yi fatt leen euh, euh, porox ndoll yi nooy leen seen kanamu seen diggante mbokk seen kanamu mbokk yi mu xam ne loolu la baram ko fii def moom mu sëlmal insha allahu taala kooku mën naa continuer sëlmal waaye bu dee ne euh, euh, non waa ji xam na ne imaam bi dina ne allahu akbar mais du pare imaam du balaa muy pare benn njàgg ndax xam na imaam bi bala muy pare même faati xam rek moom dina pare bu boobaa nag wax ji fi mu nekk mooy bu boobaa mooy bu continuer lan moo koy raw ngëneelu def allahu akbar ak imaamam bi loolu da koy raw waaye bu boobaa dañ naan ci cadre boobu it bu dee xam na ne daal rattabee man na koo am bu njëkk bi insha allah loolu it mën na koo continuer voilà voilà parce que ki nga xam ne quand même hadis moom amul julli mooy ki nga xam ne quand même ba mu euh, mën nañ ci dégg loolu que mooy koo xam ne commencé gul woon julli daal dégg ñuy ixam mais ki nga xam ne commencé na li julli waaye sauf que euh, euh, hadisu bi Eh, eh. ibnu Malik ibnu na bi boobu mooy wax ji sauf ko foofu dana yoneen saa sam dañoo iqam te Mawlana Ibnu Abbas radiyallahu anhu loolu dama ko noonu fàtte Mawlana Ibnu Abbas nee na dama doon julli <laughs> dama doon julli yoneen saa salam ña dama doon julli quoi yoneen saa sam romb ma fekk ñu iqam yoneen saa sam romb mooy julli yoneen saa sam ne ma ah, da ña daa am ñeenti rakk yu ñuy julli hmm? daa am ñeenti rakk yu ñuy julli xam nga lool tamit eh, day dëggalal waxu zahiri yi quoi <laughs> loolu ta ku ku ku kii al imaam at-Tabarani wala euh, waaw at-Tabarani moom in moom moo ko moo moo moo nettali loolee quoi voilà kon euh, loolu euh, loolu la quoi waaw ndax yonent bari saa saa ak ñeneen nee na yonent saa saam dafa gis suy naa xadiis suy naa bu Muusaa sax nettali na lu mel noonu yonent saa saam loolu benn waay buy julli ñaari rakkaay fajar xëy na axala jamono ja nga xam ne lii dañ naan waa ji. xiina mooy jamono jo waaja ah, axadal muazzinu noddukat bi Seydina Bilaal wala keneen bi iqaam ah, loolu dañ naan kooku mooy bi mu commencé sauf que eh, imaam Ibn Abbas ko imaam Abu Dawud at-Tayalisi moo nettali hadiis Ibn Abbas bi moom dane kuntu yi dama doon julli wa axadal muazzinu fi fi l-iqaama loolu nag ngay mel ni moom daa commencé noddukat bi ñëw commencé iqaam mu ne fa jazabani nabiyullahi sallallahu alayhi bi noddkat bi nodd rek yoneen saa salaam puus ma <laughs> daal di may xëcc quoi mooy xëcc ma jazaba mooy jaz bu xëcc wa qaala mu ne atusalli subha arba <laughs> ñene yoneen saa salaam dama da ngay julli suba al al Bayhaqi al Bazzar Abu Ya'la ñoo ko solo imam Ibn Hibbaan indi na ko ci Sahiham imam al Haakim indi na ko ci Mustadrakam ba pare mu ne ci Sharh Shaykhayn ak at-Tabarani loolu moo tax en fait lii nii xaris yii nii ñaar yu mujj yi moo moo ki nga xam ne parce que bu dee ki nga xam ne sëlmala ko defe kooku mën nañ koo dégg mais ki nga xam ne mu ngi taxaw ñuy iqaam même bu doon julli woon na hadith Ibn Abbas bi quand même ak bu Sayyid Abu Musa al-Ash'ari bi même bu dee ne da nga naan waa ji mën naa dab julli bi après première rakka bi hadith yi daal day mel ni daal loolu amaana daal euh, euh, ginnaaw bi ñu defee lii mooy ki nga xam ne sëlmala ko defe amaana kooku mën naa sëlmal même bu dee ñu ngi iqaam wala ki nga xamante ne nii moom balaa parce que euh, sauf que wax ji loolu moo tax waxu zahiri yi malgré tout dëgër quoi parce wax nee na man dama doon julli bi ñëw di noddu yeneen saa daal di may xëcc ma ndax da ngay julli ci fajar <laughs> tamit mooy waaye ñu doon léegi waxu la fan la ah. ce que dama doon waaj a pare est ce que dama doon loolu lépp waxu ko kon daal en tout cas li gën sàmm mooy def li zahir yoy wax waaw yow bu la fekkee ngay julli sax man ngaa génn ci julli ji après nga julli ko léegi nan ni ciy génne du na ñëw rek kii da nga naan asalaamaaleykum voilà position boo man di nekk noonu nga ciy génne wallahu taala alam wa ilayhi al marji' wal ma'ab léegi nag ci kaw noonu ci lañu ñu jeexale kon suñu tom bi di tom soixante-quatorze Euh, yawmul arbi'a tolloog premier jour ci mois Chaban 1447 waaw ah muy mercredi 21 janvier 2026 bi ci madinati Wa'il-Irban al-Faransawiya kon nag bii di ñëw ñu jiw bi chapitre 75. Euh, mu tollook ci suñu chara bi mais muy tolloog li nga xam ne loolu nag waxatul ci wàllu julli moo taxoon ñu ne nañ jàggale ba fii jeex trois cent quarante cinq bi di wax ci leneen